Yahya ibn Sharafin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam ah, fi kitaabi fi fi baabi as-saabi'i wa tis'iin ba'da al-mi'a wa an Hafsata radiyallahu ta'ala anha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa adhana al-mu'adhdhinu lis-subhi wa bada as-subhu sallaa rak'atayni khafiifatayni muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin li Muslim rahimahullaah kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa tala'a al-fajru laa yusalli illaa rak'atayni xafiifatayni kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi ginnaaw bi ñu ubbee buntu bi ci suñu jotaay bi ñu génn eh, walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat eh, ci lii nga xamante ne nii mooy Euh, suñu xadiis bi suñu bunt bi chapitre bi garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ubbi woon nañ chapitre 197 wax ci bunt bi di wax taxfiif rak'atay al-fajr ñu ngi ci kitaabul fadaa'il buntu ngëneel li ñu ngi ci ngëneelu euh, li nga xam ne mooy rakkaay fajar waaye wooye faw woyofal bi ak ana lan lañ koy jàng ak waxtoo gisoon nañ xadiis sayyidatu Aïsha ak ci riwaayaat yi nga xam ne moom la ñëw bi mu ne xadiis cent mille cent quatre junni ak téeméer ak ñeent mu ne woon an Aïsha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yusalli rak'atayni xafiifatayni bayna an-nidaa'i wa iqaama min salaati subh comme niñ ko waxe woon ñu ngi doon wax ne xadiis bii sax di ñëw est ce que ko ci woon teg waaye riwaayaat yu sayyidatu Aïsha dañoo bari woon tamit tamit hadith sayyidatu Hafsa bi radiyallahu anha am na leneen loo xam ne moom lay lijjanti lu sayyidatu Aisha lijjantiwul haditham loo xam ne masala boo xam ne moom la ñuy gis insha allah moom la ñuy gën a yàgg sinon masala yi jëm ci hadith bi di leeral ban waxtu lañ koy julli ñaari rakkaay fajar ak tamit di leeral que dañ ko war a woyofal lool romb na ci jotaay bii ñu génn léegi nag eh, dinañ ñëw ci benn affaire boo xam ne dañ ko gis kon mu ne hadith non non cent cinq <laughs> faut pas vendre la peau de la bête avant de l'avoir tuée <laughs> waaw quinze moom ak ci moom déet cinq <laughs> tëb nga dix kon mille cent cinq mu ne waan Hafsata mu ngi jële ci soxna suñu naan Hafsa radiyallahu anha anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam de kaana nekkoon na idaa azzana al mu'azzin bu noddukat bi noddee li subhi ngir julli ngir yëgle duggu voilà loolu la azan bi waxoon naa la azan bi day yëgal ne waxtu bi dugg na iqam bi di yëgal ne ñëw leen ñu ngi taxawal julli ci kon idaa azzana al muazzinu bu noddukat bi noddee li subhi ngir wane waxtu julli suba dugg na wa bada subh ba mu mu leer mooy mu mooy si ki sàkka newatul ci ne suba jot na mooy waxtu wi jot na waaw salla rak'atayn ci lay julli ñaari rakka muttafaqun alayhi mun a xadis bii de al imaam al buxaari waaye na ko noon al imaamu abul xusayni muslim ibnul xajjaaj al qushayri an-nisaabuuri rahmatullahi alayhi ñoom ñaar bokk nañu kaa solo waaw kon lii mu ne wa fi riwaaya mu ne ñëw na ci soloo nañ ko ci beneen yeneeni côté hmm? ci beneen riwaay boo xam ne nii la ko sayyidatu Hafsa waxe li muslim boobu nag imaamu muslim la ñeel kaana rasuulullahi mu ne ndawal yàlla li saa saam comme bu sayyidatu Aysa ba la ñu génnoon ci bee paase wa fii riwaayatin idaa talaa al mu ne idaa talaa al-fajr sayyidatu Hafsa mu ne leen saa saam de bu kaana rasuulullahi ndawal yàlla li saa saam newoon na idaa talaa al-fajr bu fajar gi xaree laa yusalli lu julli illa rak'atayn xafifatayn lu dul ñaari rakka yoo xam ne di gàttal fii nag mooy wax gis nga riwaaya bi parce que xam nga ban masala lay dugal mais bu xajar gi bu fajar gi xaree mu jot noddukat bi nodd ba pare waa foofu ñaari rakk yi kese lañ fi war a ju mën a julli wala mën nañ fi def yeneen i naafila avant ñuy taxawal julli farata ji loolu nag masala boobu moom la illaa laa yusalli illaa rak'atayn xafifatayn bu fajar bi ma soon a xar loolu nag mooy indi masala boobu laal naan moom mooy masala bi gina yaatu bu ñuy gis après ñu tëj kanta côté njàng mi am na luñ ci waxoon bii weesu dañuy bàyyi bi ñetti hadis yi ñëw après tëje ko suñu bunt bi di wax yéen a bari sa sam doon tari bi nga xamante ne ci la doon julli ñaari ràkke yi luñ ci doon tari waaw gisoon nañ ko ci gàttal ñi nga xam ne dañ ne non non non duñ tari dara ñaari rakkaay fajar kenn du ci tari tuus dara euh, <laughs> am ñoo xam ne te mooy lu ñu jële la ci imaamu Maalik te siiw na ci mazhab bi te ne Faatiha kese la ñuy tari ñoom kantaa ñi ëpp yi ñu lu tudd Shaafi'i xanaa Hanaabila yeeg ñooñu euh, jumhuur ñu ne non danga koy loolu loolu fan non danga ciy tegle na ak tamit ñu bari ñi nga xamante ne nii ñu bari ñi nga xamante ne nii ci Maalikee yi rahmatullah alayhi ñu ne non dañ ciy tari ak ndax hadith yi ñëw loolu dinañ ci gën a ñëw léegi ginnaaw kon lii al imaam wax ñu xool taxriij bi ana fan la ko al imaamu euh, al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri solo eh, te sax man xawma lu da imaamu Nawawi bon. Euh, bon euh, bi li mu wax wa fi riwaayati li muslim kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tala al fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn dëgg la illa bi mais loolu ñëw na ci riwaaya sayyidina sayyidatu Hafsa boo xam ne frère am moo ko jële ci moom muy sayyidina ibn Umar Abdallah moo ko jële ci sœuram sayyidatu Hafsa te gisoon nañ ko mooy bi ñuy gis li nga xamante ne mooy euh, sunan rawaatib bi bimu naan hafiztu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam ashra rak'at ibn Umar mu ne tekk naa ci leen sallallahu alayhi wasallam fukki rakka rak'atayni qabla dhuhr wa rak'atayni ba'dahuma après bi muy wax ba ne ah waaye nag am na benn boo xamante ne nii sama euh, ñaari rakka yoo xam ne qabla subhi waxtu la woo xam ne doonu moo dugg ci Yonent bi alayhi salaam sama sœur moo ma ko haddathatni Hafsa doon na julli ñaari rakka ginnaaw bu ñu qabla salaati subhi ci këram ci néegam laata ñuy julli ma jaar lool man moo manuma koon a xam parce que ren saa salam heure doon moo nekk mooy fajar heure day door a yeewu man doon moo nekk moom waaye sama sœur di soxnaam di Hafsa moom moo ma ne ñaari rakka nag muy ñëw foofu ci biir di jiite nit ñi moo tax mu ne woon haddathatni Hafsatu Ibnu Umar mu ne ah man de Hafsa euh, mu ne ah man de Hafsa moo ma moo ma nettali waaw ñoom seen yaay mooy. Zaynab bint Maz'un mbokk Usmaan <laughs> na Usmaan ibn Maz'un ak Qudaama <laughs> Zaynab moom moo doon seen yaay moom Sayyidina ibn Umar ak ki nga xam ne mooy Hafsa radiyallahu anhuma <laughs> Qudaama Qudaama Badri Usmaan moom bon moom la njëkk a denc Baqiya almeeru Baqiya kañ fa njëkk denc mooy Usmaan ibn Maz'un moom lañ fa njëkk suul voilà moom la riwaaya ba même bu dee am na ci riwaaya bi wax te ni moom la yoneen saa salaam njëkk a wax ne amirul mu'minin euh, euh, moom euh, ki nga xam ne mooy Seydina Usman ibn Mazun seen sërum nag moo nekkoon soxnaay Seydina Omar ci moo jur ñii di Zaynab moo jur Seydina Abdallah ibn Omar ak Hafsa radiyallahu anhuma léegi moom dana woon haddathatni Hafsatu sama sœur bi de Hafsa annahu nettali na ma ne annahu kaana idaa azzana al mu'azzinu wa tala'a al fajru salla rak'atayn xam nga niru naak léegi mais surtout fee bii mu wax ci riwaa imaam illaa rak'atayn xafiifatayn mu ne sama sœur moo ma nettali ne bu noddukat bi noddoon yeneen saa salaam doon na julli ñaari rakka euh, bu fajar gi xar wa tala'a al fajru noddukat bi noddu fajar gi daal di xaxa Euh, léegi nag ñu ñëw ci euh, li nga xam ne mooy taxriiju xadiis bi euh, réellement léegi al imaamu hmm? al imaamu al Buxaari rahimahullahu tabaaraka wa taala ah moom dana parce que imaamu Nawawi dana xadiis la mooy al imaam al Muslim Abul Xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo al imam al Bukhari mu ngi ko di kitabul adhan babul adhani ba'da al fajr mu ne hadathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdullah ibn Yusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Qura'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala taalibe imaamu Malik ibn Anas rahimahullah génn àddina la 218 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Malikun mu ne bon am na luñ deful de <laughs> est-ce que ñoom kefee ko solo loolu waxuñ ci dër dër dër dañ naan la te lii moo ma ko fàtte liñ ne axbarana Maalik Maalik imaamu Maalik solo woon na ko na ko noonu lu jiitu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko ay na ko noonu al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawiyu di an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' waaye na ko noonu al imaamu Ibn Maaja al Qazwini rahmatullahi alayhi al imaamul Buxaari nag da ko indi ci bërëb yu bari waaye bii ñu ngi woon kon mu ne haddath kitaabul adaan baabul adaani ba'da al fajr mu ne haddathanaa Abdullah ibn Yuusuf gis nañu ko sànq at-Tinnisi al-Kalaa'i al-Misri rahmatullahi alayhi qaala axbaranaa Maalik mu nekk ñu xabaare mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan alhamdulillah Abu Abdillah rahimahullahu ta'aala bi Abu Abdillah imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu ah kon moom mooy eh, eh, imaamu Malik men kenn du ko présenté qaala an Naafi' mu jëlee ci Seydina Naafi' di Naafi' mawla ibn Umar Abdillah mawla Abdillah ibn Umar radiyallahu anil jami' Abu Abdillah Naysaabuuriyul asl al-Qurashiyul madaniyyu nga xam ne mu ngi génn àddina la 116 ci li gën a siiw rahmatullahi alayhi an Abdullah ibn Umar mu jëloo ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi Abu Abdirrahman waxoon nañ yaayam sànq mooy Zaynab bint Maz'un radiyallahu anil jami' Abu Abdirrahman génn àddina la 73 am ñu ne la 74 rahmatullah alayhi qaala euh, càllale bii moom la imaamul Bukhari naan mooy mooy càllale bi gën a dëgër ci kaw suuf mooy Maalikun an Naafi'in an Ibn Umar an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy càllale si la silsila az-zahabiyya yàlla yi nga xam ne mooy bu or bi bu bu wurs bi rahmatullah radiyallahu anhu abdallah ibn umar qaala axbaratnii hafsatu mu ne axbaratnii xabaare na ma hafsatu mooy hafsa bint umar ibn al-khattab al-qurashiyya al-adawiyya ummul mu'minin ndayu jullit ñi nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi nga xam ne ci la ko Xunays ibn Xudaafa hmm, ah, di frère Abdallah ibn Xudaafa moom moo nekkoon boroom këram ah, ginnaaw bi nga xamante ne nii eh, moom après la ko yonent saa salaam denc ci ñetteelu at bi ci li gën siiw moom mu ngi génn àddina l'an quarante am na nag ñu wax leneen ne eh, non non eh, quarante cinq am ñu ne quarante deux radiyallahu taala anha wa ardaha kon mu ne moom moo ma nettali anna rasulallahi sallallahu kaana idaa takafa al mu'adhdhinu lis-subh <laughs> idaa takafa mu ne lan <laughs> kaana ila tagafal mu'azzinu li subh mooy lan mooy bu dee ne daa nodd ba noppi moo tax am na ci riwaay kaana ila sakata al min al adani li salati subh bu noddkat bi noddee ba noppi ci nodd bi <laughs> noddug suba gi ah <laughs> <laughs> waaw waaw kaana al imaam al firabri rahimahullah si moom jaar na ci moom euh, ci riwaay boo xam ne ci al-Hamadani foofu mu ne kaana ila azana à la place de i'takafa voilà <laughs> waaw waaw mu nga wam na ci riwaay boo xam ne euh, riwaay bu an-Nasafi bu mu jëlee ci imaamul Buxaari da ne kaana i'takafa wa azana al-mu'adhdhin moo yeneen saatam ci boppam bu defoon i'tikaaf ba ja fajar gi ba kii lool di nodd noddukat bi nodd voilà kon mu ngi noonee <laughs> waaw mu ngi noonee kon mu ne kaana ila takafa am na nag ñoo xam ne dañ ne bon lii du du dañoo juum intakafa la sakata comme que sakata ak intakafa dañoo xaw a niroo mooy ah <laughs> est nekkul ne foofu daa am ku juum rek waaw loolu en tout cas loolu leer na que ne mooy bu noddoon daal en tout cas wabada subh voilà mooy zahara mu daal di feeñ su mu daal di feeñ te hmm, ne lii amatul si amul benn lu ci si ci sakka <laughs> mu ngi noonu Hmm? loolu lu hama ham solo la kon mu ne idaa tagafa al-mu'adhdhinu lis-subhi wa bada as-subhu salla rak'atayni xafifatayn qabla an tuqaama as-salaa da doon jóg julli ñaari rakka yoo xam ne yu mu gàttal imaamu Nawawi tegu ci qabla an tuqaama as-salaa salla rak'atayni xafifatayn kese foofu la yem kaandaal imaamu Abul Husayni Muslim ibnul Hajjaaji al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi fi nga xam ne kitaabul masaajid biñ gis san yi yëpp ci lëndi li nga xam ne mooy xadiis yi ni mu indi ne kitaab kon foofu wax mu ne haddathana wa kitaabul masaajid mawaaqiitu as-salaat baabu istihbaab rak'atay sunnatul fajr mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya di Rayhaanatu Naysaabuur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahmaan Euh, Abu Zakariya an-Nisaburi al ñenn ñi ne min Qarila mawlahum rek kon Rayhanatu Nisabur génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi an qala mu ne qara'tu ala Malik moom waxoon nañ la yàgg laa wax moom daa bokk ci ñi nga xam ne dañ doon jàng xadiis bu imaamu Maalik sooge rahmatullah alayhi mu ne qaratu jàng naa ala Maalikin gis nañ ko sànq imaamu daaril hijrati boroom ngir mi an Naafi' gis nañ ko sànq an ibni Umar radiyallahu anil jamii' anna Hafsata kana sayyidatu Hafsa ummul mu'miniina di nday jullit ñi radiyallahu anil jamii' akhbaratu moo ko xabaar anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa sakata al-mu'adhdhinu min al-adhaan li salaati as-subh wa bada as-subh raka'a rak'atayni khafiifatayni qabla an an tuqaama as-salaa voilà bu mbir yi sa noddukat bi noddee ba noppi ba fajar gi mu leer rek dugg na mu jóg julli ñaari rakka yoo xam ne yu woyof la lool këram nag la ko doon defee du ci biir jàkka ji laata ñuy taxawal julli te wax nañ lan la doon demee bi laal bu gisee ne ñépp ñëw nañu radiyallahu anhu ba bari ci jàkka ji ba julli ba kii mu gis ne gaay kii nañ mu xool affaire yi kii daal di dem yëgal yeneen saa salaam ne ko nag nit ñi eh, kii nañu eh, voilà yeneen saa daal di génn. voilà kon mu ngi nii léegi am na lu mu wax ne wa fii riwaayatin am na ci riwaaya li muslim kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa tala al fajr la yusalli illa rak'atayn xafiifatayni moom la ci al imaamu muslim daal di teg ah al imaamu muslim noonu la leen rangalee mu ne wa haddathani ahmad ibn abdillah ibn al hakam mu ne nettali na man dong sama sëriñ di ahmad ibn abdillah ibn al hakam eh, ibn farwa abul husayn al basri al hashimi rahimahullahu ta'ala si yowoon ci Ibnul Kurdi rahmatullah al-Basri rahimahullah génn àddina la deux cent quarante rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far gis nañ ko jotaay bi mu génn ñu génn al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si yowoon ci Ghundar génn àddina la cent quatre-vingt-treize ci li gën a siiw rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana nettali nañu Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Wasitiyu al-Basriyu abu amirul mu'minin gane àddina entre quatre-vingt-deux daal ba quatre-vingt-sept ca la wax ya nekk ak génn àddina l'an cent soixante nekkoon euh, euh, amirul mu'minin jiitu way gëm yàlla yi ci wàllu hadis rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Muhammad jële ci Zayd ibn Muhammad surtout Sayyidina Umar radiyallahu anhu Zayd ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani radiyallahu ta'ala an ali Umar léegi moom mu ne qaala mu ne sami'tu Naafi' mu dégg naa Naafi' moom lañ gisoon sànq mawla ibn Umar Abu Abdillah radiyallahu an al-jami' yuhaddithu an ibn Umar muy nettali di jëli ci njaatigéem di Abdallah ibn Umar di maamu Zayd ibn Muhammad mi radiyallahu ta'ala an al-jami' an Hafsa muy jëli ci bàjjanam moo moo baama baama maama bu jigéen an Hafsa ndax <laughs> waaw maam lañ koy wax xam nga kooku bon bu direct la <laughs> mooy yow sa bàjjanu bàyyi sa bàjjanu bàyyi kooku maam la quoi doo toog naan sama bàjjan oh sa bàyyi la nekk sa bàjjan yow sa maam la an abdata anna qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tala al fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn wax naa la loolu niroon a hadisu ibnu umar bale nga xam ne ci la wax na Hafsa de moo ma nettali ne bu tala idha tala al bu fajar gi daal waaye fii illaa bi istisna boobu moo ci mooy indi wax ji kene bu fa gi fajar gi xaroon laa yusalli doonu doon julli illaa lu dul rak'atayn ñaari rakka xafifatayn yoo xamante ne yu woyofa woyofa woyofa la wallahu ta'ala a'lam léegi ginnaaw taxrij bi nii euh, beneen jàngat mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi waxoon nañ la ko bi ñuy tàmbali léegi ne daanaka masala yi gisoon nañ ko mooy bunt bi di wax woyofal julli ñaari rakkaay fajar yi yonent saa salaam Sayyidatu sa leeral mi fii ne yonent bay saa salaam de bu noddukat bi noddoon ngir euh, julli suba wane ne waxtu suba gi jot na mu leer que ne suba gi jot na da doon julli salla rakatay ni xafiifatay ni ñaari rakka yu gàtt kon mu ngi noonu wane kon lëkkaale mu bunt bi baabu taf yi fi rakatay faj léegi wa bayaani waqtiha wa bayaani maa yuqra'u fiihima fii waxu indiwul hadis bii loolu taxu koo jóg waaye wa bayaani waqtihima leeral na ko leeral seen waxtu mooy e, kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tala'a al-fajr bu fajar gi xaroon kon la doon ko julli loolu te waxoon nañ la ko ne ñaari rakka yooyu ku ko julli laata fajar yow de toute façon ci naafila yeneen yi rek lay dugg yu guddi mais ba léegi yow julliwoo fi rakkatal fajr yi baax na ba rak'atayil fajr ñaari rakkaay fajar yow julli ko avant naan rakkaay fajar laa julli yow da ngaa wiriti wala lu la dal ah mu ko te tamit li wax ne kaana idaa azzana al mu'azzinu te nañ la noddukat boobu mooy Seydina Bilaal li ëpp radiyallahu anhu te doonu loon non ibnu Ummi Maktum <laughs> Seydina Bilaal ci lëndëm gi lay lay lay nodd waaw waaw après bu noddee ba pare abdal euh, abdallah wala amru ibn ummi maktum daal di noddu te moom buy nodd ci la fajar gi di xare ah moo tax kuy xëdd bu la noddu naa bilaal gi loolu nag concerné wuñu <laughs> ñun ñii moom dañ koy kese lañ dundee ak seydinaa bilaal ak yoneen saa saa kon ñu nekkoon ay ngëm kon ay saxaaba la ñuy doon ndaw njaroo rek <laughs> bon dañ koy jàng ñii rek di ko xam te xam ne loolu mooy ñaari nodd yooyu ñu yoonal la ci jàkka bu ne voilà léegi kon mu ngi noonee ah kon mooy bu noddee noddukat bi deuxième nodd bi mooy ñaareel bi mu leer kon xam nañ ne kon waxtu woowu la léegi nag ginnaaw gi nag mu des nañ ñëw ci masala bi ñu la waxoon ne moom kese la daanaka moo ñu fi nekkal fii bon quant à le fait que Seydina Ibn Omar gis nañ ne fii riwaayatu saxaabiyin an saxaabiyin la mooy riwaaya la boo xam ne ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba radiyallahu taala anil jami' mooy Euh, euh, saxaaba moo ko jëlee ci saxaaba loolu la a sanad ci sew sewu sanad ba pare mooy saxaaba bi ki ko jëlee ci ki mu ko jëlee mooy ay frère ak sœur lañu ñoo bokk ndey ak baay voilà mu ngi noonu amul boo man moom saay sama sœur wala sama frère man du jëlee ci moom dara nay sax ne man bon euh, ah xam bii de sama frère moo ma ko xamal waaw sama frère diw <laughs> moom de moo ma xamal lii ne ma lii ak lii la waaw. loolu nag man xaw ko woon moom moo ma ko xamal am na gaa yoo xam ne fii mën a nay nañoo def lool loolu lépp feebaru xol lay wane ci ñoom kese waaw di récupérer affaire bi di jaay na ñoom dañ koo xamoon bu yàgg amoon xamuñ ci woon tous dañ leen koo xamal waaye ñàkk modestie rek akug rëy <laughs> moo tax ñu bëgg a suul ki leen xamal bëgg nag samp leen bokk di wan ne ñoom ñoo góorgóorlu woon wala ñu ñoo xamuñ ci dara nga leen koy wax. bañ leen bañ dara ñu bàyyi ba nga wax mu ne sii sii xamoon naa ko waxul dëgg daa rëy kese dara ci xamul woon ndax rëy kese waaw képp la mu nekk ci seen xol yi wal iyaazu billah waaw aslahana allah yàlla na bi yëwal nañu léegi nag mu des waaye lii deuxième bi waaye bi wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla al-fajr la yusalli rak'atayn waaw loolu moom nu mu fa noonu hein nu mu fa demee noonu mooy kon dane bu fajar gi xaree yoneen saa sam doonu loon julli lu ñaari rakk mais kon julli fi leneen mooy ada tasaw alhamdulilah tasawurul masala bala bi <laughs> loolu dafa am solo mooy de quoi s'agit-il réellement instant bi lan lañuy wax mooy fajar dafa jot noddukat bi noonu man avant ñuy julli farata bi est-ce que mën naa fee naafila julli yeneen julli yu dul ñaari rakkaay fajar yi nga xam ne sunna la wala ñoom kese laa am droit wala est-ce que am naa droit julli fi leneen mën naa julli leneen boole ko ci moom bon moom bien sûr loolu nag moom la wax ji am al imaamu Nawawi rahimahullah daal dina koy traité waaw waaw ci lu gàtt waaw ci al-Minhaj dafa am en dafa am ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañu koo sib mais ah non dañoo sib di julli di naafile yeneeni naafila hmm? lu ëpp sunnaay fajar yii ñaari rakkay te loolu jële nañ ko ci ku mel ni sangu taabi'in yi di Sa'id ibn al jële nañ ko ci al-Ala ibn Ziyad naka noon Humayd ibn Abdurrahman jële ko te loolu Hanafi yi rahmatullah alayhi loolu mooy seen mazhab waaw te loolu ñu jëlee di ko nettali ci Abdallah ibn Umar ak Abdallah ibn Amr radiyallahu anhum te mooy li gën a siiw ci mazhabu imaamu Ahmad ibn Muhammad mooy bu bu fajar gi jotee li ñu fi yoonal nga julli ko fi laata ñuy julli farata bi mooy ñaari rakkaay fajar boo yeneen boo dee nga julli leneen dañ koo wa waxuñ la dafa xaram de am na ñeneen ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne loolu daraa ci nawul loolu mën naa nekk waaw loolu mën na nekk. te loolu ko mel ne al imaam al Hasan ibn Yasaar al Basri loolu la wax al imaam Shaafi'i rahimahullah te moom ngiiru Shaafi'i yi ñetti wax yi ñu fiy wax nii yëpp da koo am moo tax imaam an-Nawawi bi mu koy traité dinañ ci ñëw léegi lool la wax mooy al imaam Shaafi'i rahmatullah ta lool moom la imaam an-Nawawi dëgëral ne loolu mooy li gën a dëgër way daraa ci newul lool lu mën a nekk la waaw ñoom ñu ne loolu mën naa nekk daraa ci newul. léegi nag ñu ne gis nga hadis bi nga xam ne moom la ñële di tegtaloo ah yu tere ci julli ginnaaw salaatu subh loolu mooy farata bi la mooy ba yonent saa salaam waxoon nañ ko fan yee bi mu jullee ba pare gestu même bu dee hadis boobu mooy nettali bii ma ma lay rappeler am na wax bi yonent saa salaam jullee ba pare fajar tourné aw gis am kuy julli ñaari kuy julli ñaari rakk mu ne arakatayni as-salaatu ba'da subh est-ce dafa am julli bu am ginnaaw bi jullee suba waa ji bi mu paree na ko ah yeneen saa sam c'est que ñaari rakkaay fajar yi laa julliwul dama ko rafet dama ñëwoon fekk ngeen ñu commencé moom laa doon xëy mën a ko waa bu dee loolu. léegi kon ñoom ñu ne kon julli farata bi la ñuy wax nga bañ a loolu lañ wax mais terewuñ bu bu ñu noddee ngay naafi la leneen loo xam ne wute naag ñaari rakkaay fajar yi waaw ñoom ñu ne lii li koy wane mooy hadiisu Amr <laughs> hadiisu Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu laa hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim yaa ngi koy fàttali ko aw <laughs> oh, yàggoon nañ ci de hadiis bu doy mu doon hadiis quatre cent trente-huit quatre cent trente-huit ca buntu ba nga xamante ne moo doon wax ci euh, euh, baabu raja ca muqaddimaat ci ta baabu raja ca muqaddimaat ya ca et buntu ya njëkkoon a gis boobee ñu ne looloo wane ne dara ci newul parce que foofu yeneen saa sam Amr ibn Abasa radiyallahu anhu nee na yeneen saa sam dana ko fa salli ma shi'ta julli lu la neex fa inna salata mashhuda maktuba hatta tusalli subh julli lu la neex ndax julli bi yo ngay julli lu yuy teewe la malaaka yi dañ koy teewe di ko bind maktuba sa yiw googee ba ni ngay jullee fajar ba ñuy moo ta fajar googu mooy suba googu mooy farata kon nag loolu day wane ne kon naafila man mooy na julli loo neex mooy naafila la te loolu ku mel ni imaam Ibn Hazm ci la dogu euh, euh, euh, ku mel ni ñoom imaam An-Nasaa'i rahmatullah alayhi loolu lépp ñoom rahmatullah alayhi loolu lañ jàpp waaw waaw moo tax ci sunanam mu def benn baab boo xam ne ibaahatu salaati ila an yusalla wala ila an yusalli suba daganuk julli mooy naafila ba ni ñuy jullee farata bi waaw après mu indi hadis bi nga xam ne moom lañ wax léegi muy bu Amru ibn Abasa mooy moom ci riwaay bi nga xam ne parce que ñun bi ñu amoon ci gisoon ko ci Riyad bi mooy yii nii ak ñëwewul woon nii kàddu yi ñu wax léegi ne ko salli fa salli ma shi'ta fa inna salata mashhuda maktuba hatta tusalli subh loolu boo demee ci Sunan Nasa'i noonu ñëwee na ko noonu moo tax mu moo utale ko noonu waaye ñun mu tudde ko noonu buntu bi waaye ñun bi ñëwoon ci Riyad bi ñun ñëwewul woon noonu loolu lu hama hama léegi kanta imaamu Maalik imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi mu ne loolu mën naa nekk pour képp mooy naafila laata mooy julli ñaari rakka lu ëpp ñaari rakkaay fajar laata ñuy taxawal farata bi jullit farata bi loolu mën naa nekk pour ki nga xam ne mooy daa faral di naafila guddi léegi yam doon julli guddi comme genre wird la parce wird du yor course café am na ñoo xam ne jàpp nañ ne buñ nee wird rek mooy affaire u course la rek toog wala di def déedéet saraxe saraxe man nga cee am wird loo xam ne dama naan man bés bu nekk ma joxe un un un un un centime ma saraxe un centime wala bés bu nekk walla ma ne ma ne semaine bu nekk wala weer wu nekk dinaa saraxe dix waaw loolu weer wu nekk waaw shaaban duggee ramadan shawwal bu nekk loolu wird la ci yow wird du saraxe nga am moo tax wird du du xisb boo baax boo xam di ko woowee xisb waaw sa ñëw ne sax ci hadith yi man naama ala xisbihi voilà yi nga waroon a jàng ci alquran ak yooyu yooyu voilà naka noonu tamit koor tamit dañ ciy am ay wird waaw ne man altine bu nekk ma woor wird la voilà <laughs> mu ngi noonee léegi imaamu Malik nag rahimahullah mu ne lool mën naa nekk pour ki nga xamante ne mooy dafa doon naa faral di naafilu guddi léegi loolu rëccu ko waaw léegi nag bu xëyee. Euh, laata ñuy julli fajar buñ noddee ba pare laata ñu boobu mën na koo julli foofu du yem rek ci ñaari rakkaay fajar yi kooku mën na koo def voilà bo après moom bi ndax da koo soloo ci Muwatta jële ci sa Sa'id ibn Jubayr mu ne Abdallah ibn Abbas dafa mas a nelaw mooy euh, naafila gam doon waroon a def dina def far guddi ah mu rëcc ko mooy dafa euh, du biddanti parce que <laughs> fajar gi weesu euh, léegi mu yeewu mu wax ki ko doon liggéeyal fekk jamono yooyu mooy gisatuloon xam nga Mawlana baax Abbas finalement dafa dafa selma xawoon mooy ba ni bi muy génn àddina euh, amatul aveugle la woon mooy non-voyant la woon léegi waa ji dem mu ne ko xoolal ma waaye nit ñi nuñ def est-ce que julli na ñoom déet waa ji leen ñëwaat ne ko ah nit ñi de eh, jóge nañ julli nañ ba jóge ci eh, jullikaay ba ci julli suba bi mu daal jóg mu daal di witar ginnaaw gi julli suba mooy oh, parce que ñu ngi ci biir waxtu wi parce que tamit liñ la wax loolu la mooy yow boo yeewoo eh, boo yeewoo waa jàkk ji julli doone ah man léegi farata bi laay julli après mu julli ba pare julli ñaari rakka yi mooy liy saa saa doon asala arakatay ni baal suba ndax daa am yeneen ñàkk loolu mooy bu dee ci mbooloo mi mais bu dee sa kër nga nekk wala sax nga ñëw ci jàkka ji fekk ñu julli ba pare yow da ngay julli ñaar waxtu wi jot mat na yu dégg yoon saa sax li waxtu yi naa Bilaal ne ko bu gis nga bu ma gënoon a xëy lu ëpp lii sax dinaa leen rakka dinaa leen rafetal la ahsantuhuma wala ajmaltuhuma la ahsantuhuma wa ajmaltuhuma dinaa leen rakka rafetal leen taaral leen waaw kon da ngay di pare daal di julli farata bi bu dee sa kërit noonu maadaama yaa ngi am nekkoo ca catu waxtu yi nga xam ne matu fi loo jullee eh, ñaa yu farata yi waaw kay benn rakka farata waaw kay bu boobaa lañ lay wax ne la he eh, boobu ba ko te bu boobaa comme que yow boo jullee yow sa benn rakk boo koy julli bala ngaa pare deux bi jant bi génn na yow boo paree automatiquement bul jóg di julli ñaari rakk yooyu ah yu fajar yi xaaral ba eh, affaire bi xay da rom mooy ba kii bi boobu ñu tudd ay ay ay cinq minutes fekk jamono yooyu nga xam ne daa bokk ci waxtu yi nga xam ne yeneen saa sam euh, euh, Uqbat ibn Amir ci la doon wax ne salaasu saa'aati ñetti waxtu gi yeneen saa sam dañu doon tere ñu ciy jullit mooy naafila ak tamit li ci suul suñu néew yeeg yooyu voilà mooy jamono ji nga xam ne ci la jant bi génn ndax jamono jooju gaa yi dañ koy sujootal day day day ak buy fenk hmm, ak jamono ji mu nekkee bi voilà loolu noonu euh, lu ama am solol nañ ci ak buy dugg noonu rek nga xam ne euh, euh, bu bu bu bu bu bu gaa yi commencé di nekk ci zénith bi ak buy génn nga xam ne jaa euh, jaamukatu safara yeeg su sell si ak jant bi ñoomin zoroastriens yi caaxaankat maan yu mag yi yooyu yëpp ak seytaane day ñëw daal di teg ay béjjënam boofee ngir gaa yi di ko sujjóotal wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah waaye loolu bu dee farata da nga koy julli ah farata mu amul loolu Ah, waaw moom <laughs> waxtoom mooy bi nga ko fàttale ko waaw amoon dara loo def lu lool comme ni ko yeneen saa salaam waxe waaw Mawlaana imaamu Maalik loolu la tegtaloo ne bu dee ne waa ji daa amoon wiir dëggum doon def comme ko Ibnu Abbaas bi mu yeewoo gaa yi julli ba pare waxtu wi jot na dafa witar <laughs> te comme que witar na loolu mooy def beneen julli ci diggante boobu parce que sinon bi du ko def waaw kon nag loolu loolu la tegtaloo moom al imaamu Euh, Malik ibnu Anas loolu moom da koo may ki nga xam ne loolu mooy euh, daa am euh, lu ko ngànt bu tax ba julliwul li mu waroon a julli ci guddi gàndi na ci yeneen moom imaamu Malik yu mu tegtaloo yoo xam ne ci lay teg waxam bi ci lañ ko koy tegtaloo hein loolu lu ama am solo la hmm? ah kanta li imaamu Tirmidhi wax nag rahmatullah alayhi euh, parce que imaamu Tirmidhi waxam daa daa dopp ci wax bu ñu njëkk la ñu ko wax ne la mooy ñi nga xam ne dañ koo sit waaw ah, dañoo sit ne bon mooy euh, euh, bu dee ñoom Sa'id ibn Musayyib Hanafiyyi parce que imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi moom bi mu ëndee ci hadis mel nii. ci li nga xamante ne nii mooy euh, sunanu Tirmidhi da ne <laughs> mooy hadith bi ne la tusallu ba'da al-fajr illa sajdatayn ah bu leen julli ginnaaw euh, julli fajar lu dul ñaari rakka mu ne loolu dañ ci hmm, jànge ala karahati tatawwu' ba'da tulu'il fajr illa dañuy loolu day wone ne dañoo tere dañoo sikku def ay euh, naafile ginnaaw bi fajar bi xaree ba mu des lakkay fajar yi imaamu Tirmidhi mu ne wa huwa mimma ajma alayhi ahlul ilmi mooy li nga xam bokk na ci li nga xam ne boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo karihu an yusalli ar-rajula ar-rajulu ba'da tulu'il fajr illa rak'atay fajr mu ne euh, euh, boroom xam-xam dañ cee dëppoo sib nañu nit ki di julli ginnaaw bi fajar gi xaree bi mu jotee lu dul ñaar rakkaay fajar moo tax al imaam al xaafis nag imaamu ci at-Talxiis ne imaamu Tirmidi nag lii mu wax ne ijmaa bi ma bokk na ci li waa mu ne loolu loolu lu yéeme la ke dañ koo sit waaw mu ne ndax xilaaf bi wute gi da dafa siiw ci masala bi waaw <laughs> hein ba ñoom al imaamul Basri imaamul Basri euh, al Hasanul Basri comme niñ la ne daraa ci newul laa ba'sa bihi waaw imaam Maalik wax nañ la li mu wax sànk kon loolu euh, euh, euh, mooy day xaw a jafe sauf que hadis boobu noonu daa dëgërul du tout bi bi bi imaamu Tirmidhi doon wax noonu waaw li yuballigh shahidukum ghaibakum alla salata ba'da subhi illa rak'atayn ak yu mel noonu mooy hadis yu mel noonu ñoom al imaamu Abu Dawud dañoo ko solo jële ko ci Umar waaye yooyu dëgërul waaw imaamu Tirmidi ci boppam dane gharibun la na'rifu illa min hadith Qudaama ibn Muusa hadith bii moom ah <laughs> wérul de waaw doo bu tumuranke la xamuñu ko lu dul hadithu Qudaama ibn Muusa voilà que euh, euh, kii Yasaar mawla ibn Umar dane ibn Umar damaa gis muy julli bi fajar gi xare mu ne ma yaa Yasaar yow Yasaar Hmm? yoneen saa salaam di génn ci ñun fekk ñu doon julli mën nañu na ku fekke daal di jottali ku fekkewul amul julli lu dul ñaari illa ba'dal fajr illa sajdatayn ginnaaw fajar biñ ko bu xaree bañ noddu ko lu dul ñaari rakkaay fajar lool mooy naafile gi ci mën a am waaw loolu nag imaam al-Hafiz ne turu moom mi eh, eh, eh, wa qad ukhtulifa fi ismi shaykhihi waaw moom sëriñu turu sëriñam dañ koo dañ cee wute parce que bon en fait dane haddathana Muslim ibn Ibrahim mooy al-Farahidi qala haddathana Wahb qala Qudama ibn Musa an Ayyub ibn Husayn Ayyub moomu lay wax Qudama la la ne moom sëriñam di Ayyub ibn Husayn dañoo wute ci turam ñii ne Ayyub ibn Husayn ñii ne Muhammad ibn Husayn mu ne woo huwa majhul imam al ne kooku am majhul la mooy koo xam ne ku kenn xamul la waaw kon loolu euh, euh, euh, kooku am majhul taxul ñuy wax quoi kooku moo tax hadith yi nii dara la <laughs> waaw yii tere yooyu yëpp xadiis yooyu yëpp daraa ci wérul ci gàttal ngir gàttal loolu la leen ñenn ñëpp boroom xam-xam yi nag dañ ne bon euh, dañ ne li nga xamante ne nii mooy yoon yu bari yi euh, daa da day wane ne loolu am na cosaan waaye loolu mayu ko cosaan waaw mayu ko cosaan parce que taxawul feerul faas ci li nga xamante ne mooy xadiis bi nga xam ne mooy Amru ibn Abasa ñu la waxoon ne ko jullil maa badaalaka hatta tusalli subh julli lépp loo xam ne moo nga mën a julli daal loo man rek ba ni ngay jullee euh, suba muy farata bi loolu daa leer naññ quoi te loolu hadis euh, boobu gisoon nañ ko moom sax imaam muslim gis nañ ne ñoom imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhi soloon nañ ko te loolu moom wax dëgg yàlla feerul faas ak hadis yu dëgërul yi nga xamante ne moom lañ fi euh, tudda léegi ah loolu lu amaam solo léegi al imaamu Nawawi pour tëj moom ni mu ko waxee da mu ne hadis bi ci al-Minhaaj sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne kaana ila raka alfajr la yusalli illa rak'atayn xafifatayn mu ne qad yustadallu bihi man yaqul man qad yastadillu bihi man yaqul mu ne lii de daal dina ci euh, euh, euh, kii tegtaloo ki nga xam ne wala ñi nga xam ne ñooy wax ci boroom xam-xam yi kay wax ci ñoom ne tukrahu salat min tulu'i al-fajr illaa sunnata subh wa ma lahu sabab mooy ñu ne ñi nga xam dañ naan dañoo sib ku julli benn naafila ginnaaw bi fajar gi xaree lu dul ñaari rakkaay suba yi yu yu sunna yi waaw wamaalahu sabab ak loo xamante ne amul sabab mu ne nag su suñu asxaabinaa fiihi fil mas'alati salaasatu awjuh suñu mbokk yi muy Shafi'i yi ci mas'ala bi am nañ ci ñetti wàll ahaduhuma hada mooy bii que ne dañ koo sif mu ne wa naqalahu al-qaadi an Maalik wal jumhuur mu li yàlla imaam al-qaadi Iyaad da koo nettali jëlee ko imaamu Maalik ak jumhuurul ulamaa wax nañ la imaam Maalik rahmatullahi alayhi nee na waaw loolu d'accord nañ ne mais bu dee daal am koo xamante ne lu mu waroon a julli ci guddi gi julliwu ko heure boobu jot fekk julleeguñ fajar gi muy farata bi moom mën na ko jóg julli voilà loolu moom mën ko jóg julli voilà. mu ne waxtaan yi ñaareelu wax bi te laa tadxulul karaaha hatta yusalli sunnata subh am ñu ne non deuxième wax bi ba léegi ci euh, ngiru ma euh, mazhabu Shafi'i beneen wàll mooy bon bu ñu bu fajar gi xaree waaye mën naa naafila maadaama julleegul ñaari rakkaay suba yi bu leen fajar yi bu leen xasee julli nag bu boobaa dañuy sit muy julli li nga xamante ne mooy di naafila ginnaaw bi voilà mu ne wasaalitu ñetteel bi laa tadxulul karaaha hatta yusalli faridata suuf mu ne wane sit gi kenn du sit ñu kuy naafila lu dul ba li nga xam ne dañuy taxawale farata bi fekk taxawaluñ farata bi sawaay mën naa julli lu ko neex moom bu dee julli ne ñaari rakkaay fajar yi ba pare waaw mu ne nag wa hada huwa sahih inda ashaabina imaamul moo tax ma ne sànq bi ñuy tàmbali ñu naan imaamu Shafi'i bokk na ci ñi nga xam dañ ne lool mën naa nekk dara na ci yaa jus waaye loolu mën naa nekk naa fi le après bi ñu xajar gi xaree leneen lu wute ñaari rakka yi loolu mën naa nekk mu ne lii nag mooy li dëgg waaw ci suñu mbokk yi Shafi'i yi wa laysa fii hadha al hadith mooy new ci hadith Sayyidatu Hafsa bii te mooy deuxième version bi wax ne wa fii riwayatin li Muslim radiyallahu anhu rahimahullah kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha tala al fajr la yusalli ila rak'atayn khafifatayn yeneen saa benn riwaay boo xam ne ci imam Muslim que ne yeneen saa salam de bu fajar nga xaru dóor noon julli loolu ñaari rakka yu woyof mu amul benn tegtal waaw amul tegtal bu leer boo xamante ne day day sib mbir mi ku fi naafila ginnaaw gi loolu amul waaw innama fiihi li fi nekk ba de li fi nekk kay dëgg-dëgg lenn la al ixbaaru mooy xabaare bi annahu kaana mooy li yoneen saa sallam que moom kaana nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam la yusalli ghayra rak'atay sunna walam yanha an ghayriha mooy ne moom bu fa yar gi ma soon a jot doonu loo julli lu dul ñaari ràkke yi loolu la ñu xalis bi informé waaye est da koo tere est dañ naan yoneen saa sallam defu te moo waxoon dañ na la xadiisu Seydina Amru ibn Abasa bi déglu wa salli ma badaa lak julli loo feeñ ci yow waaw ma la julli ma badaa laka laa wax hatta tusalli as-subh loolu dafa leer fa salli ma badaa lak hatta tusalli as-subh julli nu mu ñëwee ci yow loo jàpp rek ba ni suba gi julli loolu nas la même bu ko deful nas la boo xam ne mooy yax la kii euh, texte la boo xam ne moom la wax saxaaba boobu di Amru ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag ci walillahi hajju minna kon moom la ñuy yem fii ci masala bi ci hadis bi bii di ñëw nag ñu gis hmm, li nga xam ne eh, mooy hadis ibnu Umar bi radiyallahu anhu moo ci tegu mille cent six hmm. eh, loolu it day wax am ah, hadis boobu nag am na leneen lu muy wax loo xam ne ñun duñ ci taxaw parce que dina ñëw ci kanam waaw ci wa salaatul layli mooy julli guddi yi nan lañ koy defee est ce ñaari rakka ñaari rakka wala lu muy deme yooyu dañ koy tudd noonu rek rob bu parce dina ñëw guntam ci kanam insha allahu taala après dóora dugg nag ci ñetti dernier hadis yi nga xam ne ñooy wax nag waa léegi lan la ñuy jàng ci biir rakkaay fajar yi lan la ñuy tari ah